al-Maqdissî rahimahullahu ta'ala fi kitaabihi Umdatul Ahkaam min kalaami xayril anaami sallallahu alayhi wa sallam fi kitaabul hajj baabu tamattu' an abi jamrata nasr ibn imraan ad-duba'i rahimahullahu ta'ala annahu qaala sa'altu ibna abbaasin radiyallahu anhumaa ani al-mut'ati fa amaranii bihaa wa sa'altuhu ani al-hadyi fa qaala radiyallahu anhu fiihaa jazuur aw baqara aw shaah aw shirkun fii dam qaala rahimahu llah wa ka'anna naasan karihuuhaa fanimt فرأيت في المنام كأن إنسانا ينادي حج مبرور ومتعة متقبلة فأتيت ابن عباس رضي الله عنهما فحدثته فقال الله أكبر سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم kon الإمام عبد الغني ibn Abdil Wahid al ta'ala muy wax ci buntu bu bees ba léegi ci kitaabul hajj ci version yi ñu yor nag mooy buntu numéro 43 muy ñeen fukkeel bi ak ñett ñeen fukkeelu buntu ak ñett mu ñuy ko tudde nag baabu tamattu' baabu buntu at-tamattu' at-tamattu mooy min <clears throat> lool ci mut'a la jóge mooy tamatta'a yatamatta'u mutamatta'a mutamatti'a kon mooy lan tamatta'a mooy xëy mooy bànneexu na voilà le fait que lii nag mut'atul hajj comme niñ nee ci buntub aj loolu lay wax mooy lan façon la ci façon aj yi nga xam ne nit ki xam nga nit ki day man aj daal di day umra ci euh, jamono yu aj yi ba pare daal di aj voilà mooy umra gi muy def ba pare daal ba génn ci umra ji daal di hein commencé aj loolu le mooy ton ci gàttal waaye bon même bu dee ne Mawlana Ibn Abbas loolu taxu ñëw jóg parce que loolu ci saraa yi lay gën a leere moom am na façon boo xam ne noonu la dégg affaire yi loo xamante ne wute la diggante moom ak boroom xam-xam yi daanaka ndax ñu bari dañ naan moo ci wéete xiltu ci léegi waaw moo ci wéete daanaka moom moo wéete ci wax joo jële waaye loolu ku dem ci saraay te gisoon nañ ko ginoon nañ ko yaatal dañuy gis <coughs> suñu jotaayu siira yi walillahi alhamdu wal minnata ku dem ci saraay di nga gën a gis yu leer loolu rek kon daal ci gàttal mooy baabu tamattu buntu bi nga xam ne mooy wax ci tamattu mooy umra li ngay umra ci jamonoy aji après nag nga daal di aj léegi nag mu ciy tàmbalee li nga xamante ne nii mooy xadis bi nga xam ne mooy xadis deux cent trente-trois bi ñaar téeméer ak fanweer ak ñett mu ne mu an abi jamra mu ngi koy jële ci ku ñu naan abi baayi jamra nasru waaye loolu nag nekkul woon dakkantalam la woon mu ngi tuddoon nasr ibn imran nasru law tuddoon di doomi imran ad-dubai kaadi woon ko jooca ñooñele annahu qaala mu ne saaltu man de laaj naa ibn abbas laaj naa doomi al doomi abbas ji léegi nag radiyallahu anhuma bu kooku mooy kan kooku bu ñu ko waxee ci doomi mawlaana al-Abbaas ibn Abdil Muttalib radiyallahu ta'ala anhu bari woon na ay doom yu góor ay doom doomam yi dañoo bari woon waaye bu ñu ko jooyalee ne doomi Abbaas yi kii siibul Ibn Abbaas kooku mooy ci gën a ci ñoom te nekkul woon ki leen mag waaye moo ci gën a siiw muy Mawlaana Abdullah habrul habrul habrul umma wa tarjumaanul qur'aan radiyallahu anhu moom lañ ci jublu kon mu ne man damaa laaj saaltu laaj naa man Nasr ibn Abdillah Nasr ibn Imraan ad-Duba'i rahimahullah mu ne damaa laaj doomi Abbaas di kon ñu xam ne mu Abdallah radiyallahu anhuma anil mut'a ci mbiru daal voilà est man nañ nekk fii ci période aji ma daal umra daal voilà ba pare après mu war a dugg ci ajjeeg yooyale léegi nag faamarani biha nee na bi ma ko laajee ci loolu la nag ah nga xam ne ñaari loo xam ne mu dax mooy da ngay umra ba pare mën loolu ngay bànneexu bi ngay bànneexu la fekk ci benn woyaat nga def ci ñaari xeetu jaamu ah tamatta'a ah voilà ah faman tamatta'a ah comme moo tax alxuraan andi ko voilà mooy tamatta'a loolu la mooy le fait damay bànneexu ci benn voyage ma man cee def ñaari jaamu yàlla yoo xam ne ki def aj kese moom kooku day ñëwaat bëgg umrawaat day ñëwaat beneen yoon bu ko neexee mu daal di umrawaat wala nit man naa umra après mu dem aji ci ñaari voyage yu wuute lii nag borom bi may la nga boole ñaari yépp ci benn voyage nii nee kon ma laaj ko ci wàllu fa amarani biha mooy mut'atul hajj bien sûr ci wàllu aj voilà bokkul ak mut'a bële nga xamante ne nii mooy mut'atun nisa mooy boo bële moom taxul ñuy wax te loolu insha allahu taala bu ñu àggee ci biir série bi côté yi nga xamante ne mooy tudd yoo yële insha allahu taala mooy dinañu ko gis waaye fii waxuñu loolu kon mutaatul hajj la kon nag mu ne bi nga xamante ne nii nag affaire bi moom laa ko laaj fa amarani biha mu daal di mu koy digal quoi digal ma ne ma naa ko def naa def naa de naa umra voilà naa umra ci période aj ji nii wasaltuhu anil hadi léegi nag ma laaj ko ci hadi yi parce que ci def muta daa am lu ko war voilà bokk ci def xiraana yam waaw xam nga Mut'ab benn la ci façon aj yi waaye am na ifraat ki nga xam ne moom daa ñëw moom aj kese la def moom umra fekk ko ci aj kese la la yéene moom la ihlaal moom la wax labbayka allahumma bi hajj waaye ki nga xam ne day umra ki nga xam ne daa war a def tamattu mooy def umra ba pare daal di aj wala ki nga xam ne day def xiraan moo day boole euh, jëfu aj yi ak jëfu umra yi ci benn nga xam ne ci benn wayaasam boo bële ñaar ñoonu ñaar ñuy mujjee wax comme que loo xam ne nit ñi des fois dañ ko def ci ñu bari ci ñaari voyage moom mu may leen ñu def ko ci benn voyage man a umra man a aj wala ajak umra boole ko ñooñu daa am lu leen war mooy deret yoo xam ne moom la ñu war a tuur léegi nag loolu léegi nag la koy laaj ne wasaaltuhu ma daal di koy laaj nag anil hëj yi waa bu boobaa hëj yi mooy lan laay lan laay ren ni mooy deret yi nga xam ne moom laa war a tuur waa léegi moom nan lay demee bu ma defee mutamatton gi fa qaala mawlaana ibnu abbaas radiyallahu anhumaa nee na fa qaal mu ne ma radiyallahu anhu mu ne ma fiihaa nekk na ci jazuur mooy li nga xamante ne mooy gëléem bu góor ak bu jigéen na ci yam aw boo amul boo walla boog rek baqara walla nag aw shaa walla li nga xam ne mooy ab gàtt aw shirkum fii dam walla ngeen bokku ci deret loolu mooy lan mooy comme ni yonent bi alayhi salaam maye nit ñi bu sahaaba yi radiyallahu am di bokku ah, ab jëlin wala di bokk nag ñu mel waaw kay loolu la naan shirkun wala ñoo xam ne ngeen di cotiser bokk ne wala ñun daal ngeen bokk jël lii ngir yéen ñi tamatoo ngeen bokk mbir ma wala mu ngi noonu la jëlim wala nag kon nag mu ngi noonu qaal léegi nag al imam lala ci al imam Nasr ibn Imran ad-Duba'i Abu Jamra rahimahullahu ta'ala mu ne wa kana naasan karihuha waaye nag lii ma Mawlana Ibn Abbas wax mu mel ni dafa am ay nit ñoo xam ne daal bon affaire bi foofu ñu ci daal mooy daal moom ho bañ daal mbir mii ne waaye yow ba waaye yow Mawlana Ibn Abbas mii waaye yow umra lan fii ñëw nii naan umra fii voilà <laughs> voilà <laughs> nee na mel daal d'accord ci waay ku waaye yow mooy lii mooy lan ah waay bañ a d'accord daal ci mbir mi daal waaw moom dañ ko rafet seetlu daal fa nimt nee na ma daal dina léegi loolu daa mu ko waral nag voilà yooyu nag taxu ñoo fa nimt léegi nag nee na ma nelaw fa ra'aytu ma gis ci ba ma géntee mooy ma gént fil manaam ma gis ci gént mooy ci nelaw yi mooy ma gént ka am na insana yunaadi mu mel ni man Nasr ibn Imran damaa dégg rahimahullah benn waay ma dégg ci yay nelaw dégg ah benn waay mel ni benn waay buy woote di woote mooy di woote buy wax ca kaw naan hajjun aj goo xam ne gu ñu gu gu baax a goog waaw gu baax a ngoog gu ñu nag gu baax wa mutaa ak mutaa goo xam ne mooy tamattu goo xam ne mutaqabbala gu borom bi tabaaraka wa taala gu ñu nag goo ngoog muy umra goo xam ne après aji boo boo paree aji boo xam ne bu ñu d'accord la ne fu ñu nangu la fa ataytu ibn Abbaas Nasr ibn Imraan rahimahullahu taala mu ne ma dikkal Seydina ibn Abbaas radiyallahu anhuma fa haddathtuhu ma nettali ko sama gént gi faqaal mawlaana ibn Abbaas wax radiyallahu anhuma mu ne allahu akbar mooy mbir mi da koo kontaan loo mooy boo kontaanee nga xam ne ñoom loolu la woon luñ jëlila woon ne ci yonente bi alayhi salatu wassalam sahaaba yi buñ kontaanoon ñoom loolu lañ doon wax allahu akbar wala am lu leen bett nii loo xam ne lu leen nar a tiital duñ nekk di di di dow yow noko dañ naan allahu akbar voilà loolu la woon léegi nag mu ne allahu akbar allahu waram bi tabaraka wa taala akbar mooy ci màgg te moo gën a màgg lu dul moom sunnatu sunnatu abil qaasimi sallallahu alayhi wa sallam ne ko lii mooy tëraliinu abul qaasim di bàyyi al qaasim muy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam am na beneen jàngeen tamit sunnata abil qaasimi ku wax loolu juumul mooy waafaq sunnata abil qaasimi mooy dëppoo nga ak sunnaay abul qaasimi sallallahu alayhi wa sallam di jëloon yoonu tërëliinu doxaliinu abul qaasim baay al qaasim mu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam al imaam Abdul Ghani ibnu Abdul Waahid al-Maqdisi rahimahullahu taala muy jàll ci beneen xadis bi nga xam ne moom moom la ci teg muy xadis bu gudd gudd la nag muy xadis bi nga xamante ne mooy xadis deux cent trente-quatre mu ne an Abdillah mu ne an Abdillah an Abdillah ibn Umar radiyallahu anhuma annahu qaala tamatta'a rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam fi hajjatil wadaa'i bil umrati ilal hajj wa ahdaa fasaaqa ma'ahul hadya min dhil hulayfa wa bada'a rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam fa ahalla bil umrati thumma ahalla dhil hajji fatamatta'a an-naasu ma'a rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam bil umrati ilal hajj fa kaana min annaasi man ahdaa fa saaqa alhadya min dhil hulayfa wa minhum man lam yuhdi falammaa qadima annabiyyu sallallahu alayhi wa sallam qaala linnaas man kaana minkum ahdaa fa innahu laa yahillu min shay'in haruma minhu hattaa yaqdiya hajjahu wa man lam yakun ahdaa falyatuf bil bayti wa bis safaa wal marwa walyuqassir walyuhallil summa lyuhilla bilhajji walyuhdii faman lam yajid hadiyan falyasum talaatata ayyaamin fil hajji wa sab'atan izaa raja'a ilaa ahlihi fataafa rasuulullaahi sallallaahu alayhi wa sallam hiina qadima makka wassalama rukna awwala shay' summa xabba talaatata atwaafin mina as-sab'i wa mashaa arba'a wa raka'a hiina qadaa tawaafahu bil bayti 'inda al maqaami rak'atayn thumma sallama fansarafa fa ata safaa fa taafa bis safaa wal marwati sab'ata atwaaf thumma lam yahlil min shay'in haruma minhu hattaa qadaa hajjahu wa nahara hadyahu yawma an-nahr wa afaada fa taafa bil bayti thumma halla min kulli shay'in haruma minhu wa fa'ala mithla ma fa'ala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam man ahdaa fasaaqa al-hadya mina nnaas kon al-imaam Abdul Ghani ibnu Abdil Waahid al-Maqdisi rahimahullahu ta'aala muy wax kon ci hadith bii di numéro deux cent trente-quatre nga xamante ne ni mooy deux cent trente-quatre mooy ñaar téeméer voilà di ko wax ci wolof <laughs> voilà ñaar téeméer ak fanweer ak ñeent voilà <laughs> kon loolu la léegi mu ngi koy jële ci Abdallah ibn Umar mu ngi koy jële Mawlana ni Abdallah di doomi Umar radiyallahu ta'ala anhuma anna mu ne annahu qaala neena mooy Mawlana ibn Umar radiyallahu anhuma mu tamat moo qad naw qaal mu ne tamatta rasulullah mu ne yeneen ci ma ne sax sax daa def tamattu mu tamattu waxoon nañ ko sànq quoi ah <laughs> voilà waxoon nañ ko moo tax bon pour gagner du temps dañuy bañ di buñ nee te tamatta moom waxoon nañ ko ci njaal bin bi sànq leeral mooy lan umra ci période aj yi boo paree nga kon jarul ñu ci ñëwaat léegi mu tamatta daal dinay tamattu daal dinay tamat def tamattu rasulullahi dawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam fi hajjatil wadaa ci ilal hajj jëm ci aj wa ahdaa mu daal di indi hadiyu yi mooy yi nga xam ne moom la war a rendi ginnaaw ba nga xamante ni daa def tamattu di dem ci aj voilà même bu dee am na ci boroom xam-xam mais loolu loolu nañ ci bañ a dugg voilà nañ continuer rek fa saaqa maahu lhadi léegi nag mu daal di conduire mooy mu daal di wommat maahu ànd ak moom yonent bi alayhi salatu wassalam alhadiya muy hadaaya yi muy gëréen yi nga xam ne moom la ko moom la indi ngir yóbbu ko ci daal di koy lot ko min Zil Xulayfa fa nga xam ne mooy Zil Xulayfa Zil Xulayfa waxuñu dara loolu mooy miiqaatu waa ahlul Madina ak ñay jaar fa ñoom bu gisoon nuñ ko ba ñuy gis baabul mawaaqiit ah mooy fa nga xamante ne période wo mooy miiqaat zamaan yi makaan yi makaan yi ba nga xam ne mooy ñu jóge ma Medina mooy foofu la ñuy armaale walla foofale bi mu àggee foofale nag foofu. fala wommat li nga xam ne mooy hadiyu yi de mu ne wa bada mu tàmbali rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam fa ahalla bil umra fa ahalla mooy mu yëkkati baatam ci taw ihlaal waxoon nañu ko mooy mu ne labbayka allahumma bi umra lool la mooy wuyul borom bi ci woote goo gële bil umra kon mu yëkkati baatam ci kaw wuyul borom bi tabaraka wa taala labbayka allahumma bi umra mooy wuyul naa la borom bi ci la umra summa ginnaaw gi ahal la mu daal di yëkkati kàddoom ca kaw bil hajji ci aj kon mu ngi noonu le fatamatta annas nee na nit ñi daal di def tamattu comme moom am mooy ay nit ñu bari ma rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ànd ak yonent bi alayhi salatu wassalam bil umrati ila al hajj jóge ci umra jëm ci aj gi léegi na fa kaana min an nas léegi nag nekkoon na ci nit ñi man ahda ñoo xamante ne nii ñoom daal di woon nañu indi seeni hadiyu indaale woon nañ ay gàtt yoo xamante ne nii jër yóbbu ko ci Kaaba ga zaada allahu sharafa fa saaqa al hadiy ñoo ñële nag mooy ca nit ñi ña def na koy yonent bi alayhi salatu wassalam fa saaqa képp ku def ni moom ni mu def mooy fasaaqa mu wammat alhadiya hadiyu yi muy indi gàtt yi muy indi min Zil Hulayfa jële ko sa bërëb boobale di Zil Hulayfa wa minhum am na ci ñoom nag man la yóodee mooy ñoo xamante nag ñoom amuñ woon lu ñu indi ay gàtt yu indi ba boo tax ñoom léegi comme que indiwu ñoom lan lañ def mu ne fa lan ma qadima mu ne bi nga xamante ne nii nag ci la dëgmal annabiyu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy bi mu dégluwee dégmale ak mu ne moom alayhi salaatu wassalaam linnaas wax nit ñépp daal di leen discours wax leen ne leen man kaana képp koo xam ne minkum ci yéen ahda indiwaale na ay hadiyu fa innahu kookale mooy di ko ngir indi ko jaraf yeeg buñ ne ahda ko indi hadiyu rek doy na jaraful ñu jaar kon man kaana képp koo xam ne minkum ci yéen ahda na fii ay hadiyu fa innahu kooku dëgg-dëgg laa yaxillu mooy du génn ci période mooy ci kii ci eh, eh, eh, mooy xam nga boo umra tamattu <laughs> da ngay umra ba pare ba génn ci umra yi daal di dugg ci aj moo tax façon tamattu bii nii Mawlana Ibn Umar di wax naan moom la yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax sànq moom lañ doon bëgg wax ne moo jaru mooy ne daan ci borom xam-xam yi rahmatullah ñu ne non loolu mooy xiraan la voilà parce que xiraan façon tamattu la mooy dañ cee day bànneexu ci benn voyage def ci ñaari mbir comme bii loolu lay wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam deful comme yow li nga doon wax tamattu sànq dem ba ci biir mooy umra ba génn ci umra yi daal di daal di ihlaalaat ak deful loolu voilà <laughs> mooy mbir mi ba mu umra umra yooyu génn ci da koo boole ajam voilà baroo léegi nag ki nga xam ne dafa tamatoo kese kooku noonu lu muy def mooy bu defee tamatoo day umra ba pare ba génn ci umra yi ba ñu ko doon mooy ñu ko doon mu yooyu mu daganaat ci moom voilà léegi nag après mu daal di duggaat ci li nga xam ne mooy ajj nag ihlal bil xaj bil xaj ne labbayka allahumma bi xaj loolu nag voilà loolu sànq ma leen moom laa bëgg wax mais il fallait tamit ñu wax ko quoi ndax mu gën a leer léegi kon nag yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne man kaan képp koo xam ne minkum ci yéen ahda bi naat yi fa innahu kooku la yahillu mooy du génn ci umraan bi man la génn ci li mu yéene woon noonu rek ba nit yi di dagalaat ci moom déedéet diñ ko doon tere dañ koy tere ci aj min shay fa innahu la yahil koog du dagan min shay in ci dara xaruma min minhu loo xam ne dañ ko koo xaraamaloon hatta ya hajja lulul mu matal jeexal pare ajam comme moom yoneen ci ma lay sa sa ndax dane woon keroog képp ku ënday hajju ta moom lay wax nii moom la nekk di wax nii ko ëndiwul hajju ah képp man kaana minkum ahda képp ku indi hadiyu comme man kooku du mën a génn ci yéene gëm yéene woon ci dara ca la ko xaraamaloon la la xaraamoon ci moom bam bam bam bam bam bam euh, duggee ci période de sacralisation moom sa Dul Xulayfa bam bam bam bam armaale jeex na yooyu day continuer di xaraam ci moom ba keram muy daal di jeexal ajam wa man lam yakun waaye képp koo xam ne nekkul moom ah daa indi na hadiyu képp koo xam ne indaalewul hadiyu kooku nu muy def mu ne fal yatuf na daal di tuu na daal di wër Kaaba gi bil bayti ci néegu borom bi tabaraka wa taala bu defee tawaaf bi après wa bis safa wal marwa mooy tawaaf bu dee ci kaaba gi juróom ñaar la yoo xam ne da lay jóge point noir fi fi fi fi fi xajarul eh, eh, eh, aswad nekk fi xeer wu juuloo ne léegi boo wëree ba ñëwaat foofu mooy benn voilà nga defaat ba ba ñëwaat foofu mooy ñaar noonu ngay def ba mat juróom ñaar di set kantaan ak lim ci teg mu ne kon nag képp koo xam ne mu ëndaalewul haju yi fal yatum def tawaaf ci néeg bi ne wa bi safa bu paree mu def tawaaf dañ koy wax tawaaf waaye moom lañ naan as-sa'yu bayna as-safa wal marwa ginnaaw wa bi safa na wër mooy na dox diggante safa wal marwa muy ñaari eh, ay tund la yu yoo yu nekk bii tudd Safa ay la lañu ay xeer lañu ay petit monticule ay monticule yoo xamante ne yu ne boo bële bii tudd Safa bii tudd Marwa léegi nag dox boobu ngay dox ci diggante moom lay wax mu ne ginnaaw gi bu wëree Kaaba gi wa bi Safa na dem ja Safa wa Marwa gi Marwa loolu it juróom-ñaar la koy def waaye wute bi ñu wax sànq ci Kaaba gi foofu bu jógee Safa daal dem Marwa mooy mu jóge Marwa ñëwaat Safa mooy deux mu jóge waat Safa demaat Marwa mu jógewaat sa Marwa demaat Safa mooy kat noonu lay def ba nga xamante ne nii day mat juróom-ñaar di set kon nag mu ne wal wa bi Safa wal Marwa bu defee loolu dox diggante Safa ak Marwa wa wal yuqassir na wàññi karawam wala kookee na wàññi karawam karawam wal yuhlil te nag na dagan mooy ni génn ci li nga xam ne mooy umraam bi ne woon la mu façon daal lu man de fas comme que duwul ba yi même bu doon aj la la kii woon na ko def umra aywa léegi <laughs> def leen ko umra mu jeex mooy wàllu lii fa wal yuhli léegi nag wal yuhlil na daganaat mooy la génnaat ci mbir mi ah léegi ma xam ne yi ko doon xaraamal day dagan ci moom summa ginnaaw gi summa summa yuhilla bil hajj bu ci paree ba pare ba jëmmi ci nag ah ba jamonoy duggal ci aj daal di jot nag mu daal di ihlal ne labbayka allahumma bi hajj ne wuyul naa la sa ci aj mooy loolu mooy fal wal yuhill bil hajj wala mu ngi noonu le wal yuhilla bil hajj wal yuhdi te bu boobaa na daal di joxe li nga xamante ne ni mooy hadiyu ndax la ah waaye daa def li nga xam ne mooy tamattu bii nag moo moo tax ne xam ne Mawlana nga ne yonent bi alayhi salaam muy nga ñëw ne moom comme xanaa fi yéen ñoo doon waaye saa yi eh lii xiraat la moom lañ def xiraat dañ koy tuddee dañ koy tuddee tamattu loolu kese la. voilà parce que xam nga ne yore climat saa saa muute nag li ñuy def ñii dañoo umra ba ñenn ñoo umra gi mu ne leen léegi nag ngeen doon duggaat ci aj ji def labbayka allahumma bi hajj alors que moom desul lool te pourtant liñ def tabax tool lañ ko woowee te ñii li ñu def ba tabax boole aj ak umra aj ci umra ba pare daal di aj ci weeru aj yi kooku lu muy def ñoom ñaar dañuy di dara walla andiwul dara waaye mu wal yëpp. walla kooku bu defee lii nag na daal di génne loo nga xamante ne mooy xët yu ne fa man lam yajid képp nag koo xam ne boo amul lu mu dundee xët yu amul sax wala am na ko waaye amul xët yu ñuy jaay fii trouvé wu ko wala amul lu ko jëndee kooku lan lay def mu ne fa lam yajid hadiya ku trouvé wul xët fal yus fal yasum na woor li nga xam ne mooy ñetti fan fil hajj ci aj gi wa sab'atan ak na woor juróom ñaari fan di set fan idaa raja'a bu delloo ilaa ahlihi fa waa këram mooy bu ñëbbee na woor set loolu la suñu borom doon wax naan ne loolu mooy bii si na sëkk muy trois plus sept compteel ma defal ma le compte le i muy diis kon mu ngi noonu le gis nga hadith bi waxoon naan daa gudd moo tax man ñoo a nii xam nga xam nga taxaw a di ñëwaat di commencé waat day a kii quoi léegi <laughs> yeex a léegi nag al mawlana Abdallah ibn Umar radiyallahu anhu waa li ci def day nettali li yonent wax na li yonent bi alayhi li ci def nag day nettali li nga xam ne noonu la def mu ne fa taafa rasulullah <laughs> mu ne fa taafa ginnaaw gi nag mu daal di wër rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam kañ la ko def est ce que mooy bi muy def discours bi non xëy na xadima Makka mooy bi mu ñëwee da leen wax lool bi mu ñëwee da leen wax du wax leen lu leer léegi mais bi muy door ak si dafa tawaaf mooy moom loolu moom lañ jëkka def wala wassalama rukna wassalama <coughs> mu daal di nuyu ar rukna foog naa wastalama laa wax <laughs> wastaslama waxuma wastaslama yaakaar na wastalama rukna mu daal di eh, nuyu li nga xamante ne mooy ar rukna mooy pilier bi mooy poto bi nga xam ne fa la hajarul aswad nekk awwala mu def bi mu agsee ci Kaaba gi zaadaha Allahu sharafa thumma xabba ginnaaw gi mu dox dox bu gaaw wala dëgg tànk yi loolu lañ naan alxadab mooy alxadab wala mooy xabba salasata atwaaf mooy ñetti tawaaf yu njëkk yi mina sab'i ci juróom-ñaari juróom-ñaari yoon la ñuy tawaaf comme niñ ko waxe woon la ñuy wër Kaaba gi ñetti yu njëkk yi mu daal di koy def lan mu daal di koy def dox bu gaaw wala wa masha mu daal di dox arba'atan ñeent yi ci def wa raka'a ginnaaw ba mu paree ba raka'a mu daal di ruku' mooy mu julli hiina qada tawaafa ba nga xam ne ci la jeexal pare ci tawaafam bi moom alayhi salaatu wassalaam bil bayt tawaaf bi mu doon wër kaama gi inda al maqaam fan la julli fan la raka'a fan la ruku' julli fo ay raka mooy inda fa almaqaami mooy almaqaam loolu mooy mooy mooy taxawaay ba mooy station ba mooy ban mooy la station de Seydina Ibrahim alayhi salaatu wa salaam muy maqaamu Seydina Ibrahim alayhi salaam la ñaata rakka rak'atayn ñaari rakka la ko julli summa ginnaaw gi sallama mu daal di sëlmal duñ ci ci ñaari rakkaam yoon wan sarafa mu daal di duway daal di dem fa ata Safa mu dikkal Safa ba yéeg kaw fa Safa mu daal di wër mooy jóge Safa du wal Marwa daal di ne marwa sab'atu adwaaf juróom ñaari yoon loo wax naa la nag nan lay demee wax naa la ko jaruñu ci ñawaat sum na ginnaaw gi lam yaxlil mooy génnul comme ñam wax ñële ne ku ëndaalewul xëj yi yow na nga génn ci aj gi ci ci yéene ke mooy umra nga ne woon après voilà ñen ku fi ëndoon ku defoon aj umra aj sax yéene def ko umra moom deful lool summa ginaaw bi lam yaxlil mooy daganul min shay'in génnul ba mbir yi nga xam ne ci dara ah xaruma minhu yoo xam ne daf koo xaraamoon ci moom mooy ki nga xam ne day aj yiñ koy tere génnu ci de voilà hatta ba ni nga xam ne qada lay jeexale hajja li nga xam ne mooy jam wana xala ginaaw gi mu daal di roj hajjahu yi nga xamante ne lenn ci hajj yi comme yooyu dina leer ñi nga xamante ne ci hadith yi tegut nañ ko gis wana wana xaramu daal di def hadyahu li nga xam ne mooy hadyoon kañ la ko def yawman nahri bés bi nga xam ne mooy bésu tabaski mooy bés bi nga xam ne moom la ñuy lëkkale mu ne waafaat ginnaaw gi mu bëpp daal di dem waaw bubb ànd ak nit ñi fa taafa bil bayt jiite nit ñi nit ñi tàpp bopp fa taafa mu daal di wër bil bayt lii mooy bésu tabaski ji fa taafa mu daal di di wër bil bayt li nga xam ne mooy mooy kaaba ya summa ginnaaw gi xalla ginnaaw gi nag mu daal di génn mooy daal li nga xam ne min kulli shay'in lépp daal di wëroo li nga xam ne xaraamin li xaraamoon ci moom yëpp en tant que kuy aj yooyu yëpp daal di danga naan ci moom wa fa'ala mithla da mithla ma bal mu daal di def lu mel ni moom li mu def moom yeneen rasulullah mu mel ni li ndawul yàlla li def mu daal di koy def kat